Riyaadu Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi as-saalisa cashar fil baabi as-saalisa cashar ba'da al-mi'atayn waan abi an an an an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min danbihi muttafaqun alayhi wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuraghibu fi qiyaami ramadaana min ghayri an ya'murahum fiihi bi'azimatin fayaquul man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaam al ah, mu indi xadis yi ah ñaari xadis ci buntu bi nga xam ne ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal muy chapitre deux cent treize di wax ci. sopp guñ sopp taxawal ramadan ci ay julli ay nawaafil mu ne wa huwa tarawih tamay tarawih yi loolu taxawoon nañ ci ci suñu bii ñu génn ci mbambastal mi walillahi alhamdu wal minna tey nag ñoo war a dugg ci ñaari xadiis yi mu fendi dañ leen a boole ndax ñoo bokk li ñuy wax benn la ñu muy ñaari xadiis yi bu njëkk bi mille cent quatre-vingt-sept mu ne abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu annahu qa anna rasulallahi kenn dawal yàlla li sallallahu alayhi wa qaala nee na man qaama ramadana képp koo xam ne taxawal na ramadan waaw mooy di def la veillée pieuse ci ay julli yi nga xam ne moom ngay taxawal ci ay nawaafil imaanan te ba koy def ànd gëm yàlla waaw gëm moo tax nga def ko waxti saaban waaye di yaakaar tey jàpp ngir borom bi am yaakaar gu rëy ke ne borom bi de dina la fay tey ut ngërëmam dong ku def loolu xufira lahu des na ko jéggal waaw maa li nga xam ne taqaddama moo jiitu woon waajoojee bi zambihi ci ay bàkkaaram des na ko jéggal waaw li jiitu woon ci ay bàkkaaram nañ ko ko jéggal mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadis bii de al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima bokk nañu ko solo léegi ñu gis bi ba pare door a gis beneen bi insha allahu taala léegi laaj bu njëkk bi ah mooy est ñoom kese ñoo solo xadis bi ñu ne la déedéet ñu ne la déedéet déedéet déedéet déedéet hadith bii nii boo xam ne rawahul jamaa waaw rawahul ci ki nga xamante ne mooy muwatta imaamu Malik mu nga fa nga dem ci musnadu imaamu Ahmad mu nga fa ashaabu sunanil arbaa ñoom ñépp ñoo ko indi imaam Abu Daawuda at-Tirmidhiyu an rahmatullah alal jami bokk xadiis yi kon ñoom ñépp ko solo al imaam al Buxaari rahimahullah indi na ci ay bërëb ñetti bërëb indi ah, na ko kitaabu indi ah, ah, na ko fi ramadaan min al iimaan allah buntu wax ne mooy gis nga coobarewu di julli di taxawal ramadan ci ay nawaafil lool ci ngëm yàlla la bokk foofu la ko njëkk indi moom al imaam al xaafizul indi ko nag après fi nga xam ne mooy ci kitaabu taraawih baabu fadli man qaama ramadan hein voilà kon mu ngi noonee indi ci ñaari version al imaam al Buxaari mu njëlee bi ñu mujjee wax nii muy xadiis numéro deux deux mille neuf ak 2008 ñoom la boole fii mu ne haddathana bu ñu jëlee 2009 mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf wax nañ la hadis bi imaamu Malik soroon na ko boo déggee Abdullah ibn Yusuf rek loo bari mooy imaamul Bukhari yi ñooy bëgg a jaar ci Muwatta <laughs> mu ngi jëlee hadis ci Muwatta wu imaamu Malik rahimahullah mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne nettal nañu suñu sëriñ Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ah Tinnis eh, Misra la ne woon benn kii la bu nekk Misra benn gox la voilà Abdallah ibn Yusuf euh, moom euh, foofee la euh, cosaano Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi non cosaanam Dimashq la mais Tunis la wàccoon voilà nasala Tunis soo fële ci Égypte al al Dimashq Dimashq mooy fi nga xam ne mooy cosaanam rahmatullahi alayhi moom nag mu ngi génn àddina la deux cent dix rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarana malikun mu ne xabaare nañu malik di imaamu malik ibn anas ibn malik ibn abi amir ibn amr ibn al-harith ibn ghaylan abu abdillah al-himyari imaamu daari al-hijrati génn àddina entre quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze génn àddina la cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi an ibn shihab mu jëla ko ci ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra moo tax ñu naan ko az-Zuhri Abu Bakr euh, gane àddina la cinquante génn àddina la cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi moom mu jële ko an Humayd ibn Abdirrahman Humayd ngo xam nga tay ñu ngi doon Humayd ibn Abdirrahman al-Himyari ne la boobu imam Muslim kese mu indi euh, kiiwam boobale waaye sinon Humayd ibn Abdurrahman boo gis ah imaamul Bukhari indi lu ko benn xadis eh, mooy bu ibn Abdurrahman ibn Awf di frère Abu Salama ibn Abdurrahman eh, moom Abu Ibrahim ñi ne Abu Abdurrahman eh, gane addina jamonoy xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab l'an 32 génn addina l'an 95 am na nag ñu ne l'an 105 <coughs> waaye loolu am na ñu ne loolu def def la la. voilà wallahu taala aalam kon moom muy Humayd ibn Abdirrahman al ibn Awf radiyallahu an ali Abdirrahman ibn Awf an Abi Hurayrata mu jële Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani yu génn àddina lañ gën a dëgër mooy lan cinquante-neuf yi xilaafu Seydina Muawiya radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man qaama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hmm? léegi mu tekki qaala ibnu Shihab imaamul Bukhari mu tekki ne imaam ibnu Shihab mi solo càllale bi az-Zuhri nee na fa tuwuffiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy mudraj la gis nga moom moo ko ci dolli hmm? mu ne yeneen tuwaay saa saam génn àddina wal amru ala zalika mbir mu nekk nii mooy kenn doonu ci woon dajaloo ci jàkka yi comme niñ ko gisoon summa kaana al amru ala zalika fi xilaafati Abi Bakr mu ne mbir mi continué noonu waaw mooy ku nekk ba nga doon taxawal ramadan ñenn ñi ci jàkka ji mais furaada ñii dañ doon julli fii ñii di julli fee wala am ñetti nit yu ñëw jël kenn def ko mu def nekk seen imam wala ñeent wala yu mel noonu mais jamais ñoom ñëpp ñuy jullee loo ci imam loolu la lay wax mu ne mbir mi nii la nekkoon ci xilaafa saydna Abu Bakar wa sadran ak ab njaalbeen ci min xilaafati Umar ci saydna xilaafa saydna Umar radiyallahu taala anhuma wa a loolu taxawoon nañ ci ci suñu jotaay voilà kanta riwaaya bi nga xam ne eh, moom la eh, eh, imaam at-Tirmidhi daal di solo hein <laughs> jële ko ci Ibn Wahb mu jële ko ci Seydina Abu Hurayra mu ne Yonent bi saa saam ci bopp moo génn wa idha an-naasu fi Ramadan yusalluuna fi naahiyati al-masjid fa qaala ma haadaa te ne Yonent bi saa saam moo génn Ramadan gekk nit ñi di julli ci peggu jàkka ji ci wel wann peggu ci jàkka ji jàkkaam ji alayhi salatu wassalam mu ne lii lan la ñu ne ko naasuñu salluna bihim Ubay ibn Ka'b ñu ne ay nit lañ ñoo xam ne Ubay ibn Ka'b moo leen di jiite yoneen saa saam ne ah asaabu wa ni'ma ma sana'u ah jote nañ dëgg te askay ak rafet li ñu def loolu moom dëggalu waaw moo tax al imaam eh, eh, eh, kii kii hmm? kii moo ko tudda mooy ibnu non du imam as-Tirmidhi moo ko solo de imam ibnu Abdul Bar moo tudd lii voilà ne ibnu Wahb bu solo nañ ci non imam ibnu euh, ibnu Shihab non imam ibnu Wahb maanaam voilà imam ibnu Wahb moo jële ci Abu Hurayra wax lii voilà pas imam ibnu Shihab euh, rahmatullahi alayhi al-jami' loolu imam ibnu Abdul Bar moo ko tudd imam al-Hafiz ibn Hajar mu tuddee lii dañ ne fo càllale boobu Muslim ibn Khalid moo fa nekk wa huwa da'if moom Muslim ibn Xaalid moo fa nekk dëgërul mooy loolu li li ñu jàpp wal mahfuuz anna Umara huwa alladhi jama'a an-naasa ala Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ne lii ñu jàpp te loolu mooy dëgg te gisoon nañ ko bi weesu mu ngi ci Muwatta nekk ci Sahih Imaamul Buxaari Seydina Umar moo dajale nit ñi yeneen saa sàmm su la ñëw fekk ñuy jiite ubay di leen jiite Seydina ubay mu ne ni'ma est-ce que li ñu ma sana asaabu wa ni'ma ma sanaaw loolu moom foo ko dégg xamal ne loolu moom di cosaanal li nga xam ne mooy tarawih ne ne saa saa gisoon nañu koy def ko xamal ne loolu moom wiru voilà imam ibn abdul bar al si mo ko solo moo ko nettali solo ko te loolu laysa bi dëgër loolu demewul noonu wallahu taala alam ta antal imamu muslim abul husayni moom hadis yëpp da leen di benn wa mawaadi'is salaa baabu targhiib fi qiyaami ramadaan wa huwa taraawih moo eh, <laughs> imaamu an-Nawawi mi moo fi qiyaami ramadaan ci taxaw ramadaan boo gisee moom fii moo Riyad bi ñëw ramadaan wa huwa taraawih hmm? fee mu ne baabu targhib fi qiyaam ramadan ci euh, minhaj bi wa huwa tarawih mu ne haddathana yahya ibn yahya eh, al imaamul muslim mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi wal-Hanzali Abu Zakariya rayhaanatu Naysabur gane addina la 142 génn addina la 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu ala Malik voilà moom moo doon jàng bu imam Malik toogee mooy ti ci gëna siiw mu ne qaraatu jàng na ala malikin ci imaamu Malik muy Malik ibn Anas min gisoon sànq imaamu daaril hijra an ibn Shihab mu jële ci sëriñam di ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi man Humayd ibn Abdirrahman gis nañ ko ibn Abd ibn Abdirrahman muy ibn Awf radiyallahu anil jami' an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu maa taqaddama min dambihi voilà nii la ko al imaamu daal di indee muy al imaamu euh, euh, Muslim Abul Husayni rahmatullah ala al jamii léegi nag ñu jàll ci beneen bi ci imaamul Nawawi teg muy hadis mille cent quatre-vingt-huit damoog lii ñoo bokkul lenn li nga xam ne moom la ñaa wax mu ne wa anhu radiyallahu anhu jàng nañ ko sànq ñuy tàmbale mu ne ba léegi mu ngi jël Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci wa annahu qaal mu ne kaana nekkoon na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuraghibu fi qiyaami ramadan mu ne yeneen tubaab saa saa nekkoon doon xeeb meem loo nit ñi ci taxawal di julli li nga xam ne mooy guddi ramadan guddi weeru koor min ghayri an ya'murahum fiihi bi azima saa nag mu daal leen di dogu mu nekk loo xam ne farata la ci ñoom voilà loolu lay waaw digalu leen digal boo xam ne farata la mooy digalu sopp ak ak ak ak ak lan xemmeem loo waaw ak ñaax ci nañ ah bu ngeen ko ma mënee dee leen ko def waaye tekkiwul ne da ne farata la bu ngeen ko def de toute façon moom waxoon na fee keroog comme ni nga xamante ne loolu la waxoon ne yéen euh, euh, euh, dañu ngeen di def li ngeen di def ba ni nga xamante ne nii noonu laa doon ragale moom qiyaamul lay li ñu def ko farata ci yéen ñu farataal ko Euh, ci yéen ñu def ko maktuba loo xamante ne nii dañ koy farataal ci yéen kon loolu xam nañ ne euh, euh, day dañ ciy gise ne loolu kon te gisoon nañ ko buntu bi nga xam ne mooy mille cent hadis mille cent vingt-huit lañ ko gisoon mooy baabu istihbaabi ja'li nawaafili fil bayt sawaa'un ar-raatiba wa ghayriha wal amru bit-tahawwuli lin-naafila min mawdi'i al-fariida boobu boo fàttale ko yaa foofu lañ ko gisa woon eh, mooy hadis boobu noonu yeneen tibaray saa saa waxoon na leer lu leer luy wone ne eh, mbir mi du farata moo taxoon mën a tiitoon naa ragaloon na eh, dañu ngeen di def loolu doon fëgg bunt bi ak ki ngeen doon def ngir ma génn ba ma doon ragal sax waaw ñu daal di koy farataal ci li nga xamante ne mooy ci seen kaw kon loolu lu am am solo la quoi waaw kon gisoon nañ loolu taxawoon nañ ci foofu foofu la al imaamu yoneen saa salaam wane woon ne kon mbir mi du farata waaw ah, muy chapitre deux cent quatre biñ ko rombee yàggul voilà kon loolu lu ama am solo la quoi hmm. allah waaw loolu moo doon mbir mi léegi kon ñu xam ne kon lii Seydina Abu Hurayra di wax fii loolu la waaw moo yoneen tubaab yi saa saa bi doon na xemmem loo nit ñi ñu ngi ci eh, hadis bi. Hmm. yuraghibu fi qiyaami ramadan da doon xemmem loo nit ñi ci ñuy taxawal li nga xam ne mooy julli ramadan di ko def di naafile guddi yi min ghayri an ya'murahum su saamu doon di digal fiihi bi azima ci loo xam ne farata lay doon loo xam ne lu mu dogu ko ne léegi da ngeen koy def da ngeen koy def def waaw farata farata déedéet léegi mu ne fa yaqul bokk lam doon wax bu leen di xemmem loo moom yonent bi alayhi salaam doon na wax ne man qaama ramadana képp koo xam ne taxawal na weer weer nga xam ne mooy weeru koor ci ay julli ci guddi ya imaanan tamu def ko uniquement parce que daal gëm li ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax waaw li mu wax ci ngënee li mu ci wax mu gëm ko nekk loo xamante ne nii da ciy déng déng dëggal ci yool bi nga xam ne moom lañ ci dige wahtisaaban waaye def ko ngir sakku li nga xam ne mooy wajhullahi alazim ah ngir am ngërëmu borom bi mu màgg bi wa sawaabahu ak li nga xam ne mooy ay yool yam ci wax waaye du ko def ngir leneen waaw boo fi qiyaamee ramadan li riya wa sum'a loolu moom du baax ba duggoo ci kii moo tax mu wax lu leer moo tax jëf dafa laaj non seulement nga gëm ne jëf yi ngay jëf li ci yonent may saa saa wax nga gëm ko boo ko gëmul loo ciy nekk di sonnal sa bopp da waaye foog nga def ko li wajhi rabbikal karim waaw ndax eh, innamal a'malu binniyat jëf yée jëf yépp day dellu ci seen yéene waaw bu dee nag yow yéene gondi ak yéene dem ñu naan moo manoon a jàng imam suñu imam bi nay nay ni muy tare masha allah yu mel noonoo tax nga jukk gaay di di la kawti di di la di la di la kii ci rajo yeeg fu nekk fu nekk ak site internet bi waaw whatsapp yi tiktok yi di dagg kii di yónnee naan masha allah di trans alors que loolu nga ci bëgg mooy de toute façon ihtisaban kon amoo ko yow moom bokkoo ci ñi yonent bi alayhi salaam di wax allahu akbar kon loolu la de waaw da am loo xam ne mooy yéene bi lay wax ihtisaban na nga ko def uniquement ngir sàkku sa ngërëmu boroom waaye tamit di ci xaar la nga xamante ne moom la digg ne képp ku ko def dina ko ci am kon mu ngi noonee. ki def loolu ghufira lahu des na ko jéggal ma taqaddama li nga xam ne moo jiitu min zambihi ci ay bakkaaram lii mu ne muslim al imam al hafiz an man qaama ramadana imaana wahtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi sauf dama foog ne li ci kaw moo tax mu muslim kaana rasulullah sallallahu alayhi que ne yonent bi saasaam dafa newoon doon xemmeem loo fii qiyaami Ramadan min ghayri an ya'murahum bi azima dama yaakaar ne looloo tax sinon c'est la même waaw bu dee loolu nag yokk boobu par exemple ñëwul ci riyaa ci ci loolu nekk ci kanam euh, te wax ko léegi que ne yonent da doon xemmeem loo ñu taxaw Ramadan ci loo xam ne du leen ci woon jël farata di leen ko imposer loolu euh, Imaamul Bukhari dëgg la loolu indiwu ko ci kaw noonu la ñuy waxe loolu mais sinon hadith muttafaqun alayhi la. Eh, ñi indi loolu ku mel ni al Abu Daawuda as-Sijistaani moom noonu la ko soloowe moom bi ko indi sax noonu la ko indi kaana rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam yuraghibu eh, fi qiyaami ramadaan min ghayri an ya'murahum bi'aziima thumma yaqul après indi wax ji ci kitaabu salaa baabu tafrii' abwaabi shahri ramadaan baabu fi qiyaami shahri ramadaan naka noonu al imaamu Abu Iisa moom indi na ko ci ñaar yëpp waaw comme ni ko imaam Muslim indee ci ñaar yëpp moom itam noonu. waaw comme nii kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuraghibu fi qiyam ramadan min ghayri an ya'murahum bi'azima wa yaqul mu indi lool tamit la naka noonu al imaamu eh, eh, eh, kii an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi moom itam indi na ko noonu kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuraghibu fi ramadan moom itam indi na lool indi na ko ci beneen comme ni ko imaamu Muslim ak imaamul Buxaari wala imaamul Buxaari ak imaam Muslim daal di indee ñoom ñu doon indi nañ côté boobee al imaamu Ibnu Maaja indiwu indiwul yokk boobu comme imaamul Buxaari yi la def euh, imaamu Maalik moom noonu la ko indee kaana rasulullah kaana an abi hurayra mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yuraghibu fi qiyaami ramadan min ghayri an ya'mura bi azima boobu waxul an ya'murahum an ya'mura mu digal bi azima mu nekk loo xam ne farata la euh, loolu moom noonu la ko indee al imaamu ahmad ibnu muhammad moom itam indee na ko noonee indee na ko ci ñaar it voilà kon euh, loolu lu ama am solo la xamaan amaana looloo tax imaam ne rawaahu muslim mais sinon hadis bi mooy hadis bi ñu jóge rek kon al imaamu muslim abul husayn moom euh, kon euh, mooy fi ñu indi léegi hadis boobu moom la ci teg te même hadis bi la moo tax même bi la ba ndi ci ñaari version 759 kitaabul masaajidi mawaadi'i salaat baabu targhiibi fi at-targhiibi fi qiyaami ramadaan wa huwa at-taraawih mu ne wa haddathanaa abdu ibn humayd mu ne te nettali nañu suñu sëriñ ki nga xamante ne mooy Abd ibn Humayd di Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi gis nañ ko ci jotaay bële baab bi ñu génn mais ba ko jiitu woon rahimahullah gane àddina la cent soixante-dix génn àddina la deux cent quarante-neuf rahmatullahi alayhi qala ne akhbarana Abdurrazzaq mu ne jëlee na ko te boo seetloo càllale bii lañ amoon muy Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani génn àddina la 211 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Ma'marun ah, mu jële ci Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Basri gane àddina li nga xam ne mooy 96 génn àddina la 150 rahmatullahi alayhi ah, muy Ma'mar ibn Rashid wa Ma'marun wa waladul Mubaraki rahmatullah alayhi an Zuhri mu gis nañ ko sànq an Abi Salama gis nañ ko sànq muy Abu Salama gis nga kii mooy frère Humayd bële Humayd ci Humayd la ko jële Humayd ibn Abdurrahman kii frère am la voilà <laughs> waaw ah mu ngi nii muy frère bi di Abu Salama nga xam ne dañoo wute ci turam bële ci frère di Humayd ibn Abdurrahman ci la ko Ibn Shihab jële woon bi nag moom euh, Az-Zuhri imam Ibn Shihab menn mi jële kii ci frère bi voilà muy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf moom nag dañoo wute ci turam am ñu ne moo moom nag euh, kii nii euh, Abu Salama Abdallah la tuddoon am ñu ne mukk waaye ah, oh, Abu Salama am ñu ne Ismaïl am ñu ne non Abu Salama la tuddoon waaye <laughs> waaw baleen leneen lépp lu xam ne te ni moom ngeen nekk di wax dangeen koy far di bay xam ne kii turam mooy loolu kese moo makkee nag bokkuñu woon yaay de moo Humayd ñoo bokk baay yaay ñoo bokk baay mais bokkuñ yaay parce que Humayd ibn Abdurrahman <laughs> doomu Uqba moo ko juróon <laughs> Umm Kulthum ah sahaaba la waaw ah, Umm Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt Umm Kulthum bi moo eh, moom mii am na nettali yoo xam ne ci moom Umm Kulthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt Uqba mu yéeme ma ma nga xam ne moo xojoon yonent bay saa saa màkk ba nokk ji di waaj a génn di waaj a arrêté naan eh, eh, nga xam ne moo gënoon a ashqal qawm moo gënoon a texee di ci waa Quraysh keroog biñ ne kan mooy jël sérëb sédérit male daal di koy muy mbàqu eh, waa ñoom diw bale nga xam ne mbàqu gëléem gu ñu sànni foofu ba mu xesaw xeeñ xunn kan moo koy jël fekk yonent bay saa saa fële mu mu sëgg di julli nga sotti ko ko fan ba'sa ashqa al qawm la Ibn Mas'ud waxoon te gën a yées ci ñoom daal di jóg ne moo koy def te moo doon Uqba ibn Abi Mu'ayt keroog lañ ko faat Badar bi ñuy dëpp ci yoon bi ci lañ ko faat moom Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhi min allahi ma yastahiqu doom ji nag di Umm Kulthum bokkoon na ci saxaabiyaat yu baax yi mu tuub ba jóge Makka ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kooku moom mooy yaayu Humayd ibn Abdurrahman alors que bu dee Abu Salama Abu Salama yaayam du kii voilà Abu Salama yaayam ta Tumaadir la tuddoon bintul Asbagh la Tumaadir <laughs> waaw bintul Asbagh bokk ñu moo bokk baay Sayyidina Abdurrahman ibn Awf bokk ci al-mubashshirina al-ashara al-mubashshirina bil janna waaw fukk yu gën a màgg ci saxaabaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci la bokk waaye eh, eh, ñaar ñii ñoo bokk moo bokk mooy seen baay ne bokkuñu ndey Abdullah kon az-Zuhri jële ko ci Abu Salama ibn Abdurrahman moom mu ngi génn àddina li nga xamante ne jamonoy Seydina Usman la gane àddina waaye génn eh, Seydina Umar génn àddina li nga xam ne mooy la 93 am nañu 94 am ñu wax lu wute lool rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu muy al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani hmm, radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuraghibu fi qiyaami ramadaan min ghayri an ya'murahum fiihi bi'aziima fayaquulu man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbihi après nag mu daal di indi la imaam euh, al-Buxaari yokkoon fële ne az-Zuhri nee na fii boo foog nga foog ne fa tuufiya rasuulullah nga foog ne loolu wax jooju ci hadis bi la topp Seydina Abu Hurayra ko loolu az-Zuhri moo ko wax te imaamul keneen yeneen saa salaam génn àddina. ci nii wal amru ala zalika thumma kaana al amru ala zalika fi xilaafati abi bakr wa sadran min xilaafati umar ala zalika loolu wax jooju leer na ci imaamul buxaari kene loolu ki ko wax mooy al imaam az-zuhri mudraj la mooy li nga xamante ne ni moom moo ko ci yokk wallahu taala aalam léegi won ginnaaw biñ gisee taxriij bi nii walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu ñëw ci suñu lëkkaaleem d'abord ñaareelu njàngat ana ban lëkkaale la suñu hadith bi am ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaale bi suñu bunt bi day wax ci sopp guñ sopp taxawal ramadan te mooy tarawih hmm? dañ naan day nañu sopp ko yonent bi alayhi salaam doon te xem même loo jaam yi <laughs> kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu doon xem loo lool doy na kon ngëneel gu ci ne waaw sikk newul na yonent bi alayhi salaam du xemmem loo xeet wi ci loo xamante ne benn ngi neen amu ci kanam <laughs> waaw loolu moom yaakaar naa ne c'est les bébés yi nga xam ne <laughs> tout le monde doit savoir ça waaw waaw <laughs> waaw kon affaire bi loolu la loolu doy na ba pare mu ne képp koo xam ne bokk na beneen ngëneel le fait que yonent bi alayhi salaam kon première luy wane ngëneel gi di soppaloo mbir te yonent salaam du soppaloo ci loo xamante ne nii amul njariñ wala euh, euh, beneen mbir mooy le fait que nga taxawal xiyaamu ramadan muy yooyu boo ko defee yow mais à condition nga gëm wa'du sadiqi sallallahu alayhi wa sallam waaw dige bi mu ci dige waxti saaban ta nga def ko uniquement ngir yàlla am yéene bu baax yéene boo xamante ne damay jaamu yàlla taa la waaw bu ma génnee di dem ci jàkka ji c'est pas que damay dem parce que ah yaa euh, euh, femme diw dinañ fa daje wala boo gis naa gaay dañ fay daje wala walla suñu xarit yi ñoom ñëppay dem ah! voilà waxante ci collège bi wala ci lycée bi wala wala ci kii bi waaw tu tu tu tu vas parler au nom des trois wér. dana leen mosquetel mosquetel inchallah on va se voir à quelle heure à quelle heure tu te mets vers où vers où comme ça on va se voir voilà léegi ngeen ñëw yor seen téléphone.